kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa di julli ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi euh, tey dañu bëggoon ñëw euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu doon euh, toppaat duruus yi nga xam ne lañ defoon ci siira muy dund yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi dafa am benn masala bu benn mbokk laajoon ñu bëggoon ci ñëwaat ndax dañu ko traité woon am na njuum tegu ci ne mooy fichier bi nga xam ne Euh, daggoon nañ ko ndax mu ngi woon ci partie bi doon wax ci discours yonent bi alayhi salatu wassalam le sermon du prophète alayhi salatu bi mu defoon bésub Arafat ci batn Urana qurba Arafatin mu doon ci hadisu sayyidina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma foofu la féete ci siira bi mooy ci discours boobu noonu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax naan wa ribal jaahiliyati mawdu'a wa awwal riban nada ribaana ribal Abbaas ibn Abdil Muttalib bi yonent bi alayhi wax di discours di sermon nit di leen xutba di leen yëgal yi nga xam ne bokk na ca lam leen discours yi nga xam ne dañ koo xaraamal li nga xam ne moom lañ xamee ribal jaahiliya mooy waa jaahiliya xamoon ko tekkiwul comme niñ ko leeraloon que kon léegi riba bu bees bi nii day fekk ne kon baax na boo xam ne waa jaahiliya xamuñ ko non bépp riba riba mu man bi doon ci ci ci li la mën a jóge ci réer réere ak tey ci la mën a jóge moom la jóge ci leneen mu ne loolu lépp si annulé teg nañ ko ci suuf te riba bi ñuy njëkk a teg mooy suñu riba ñun mu askadele mbir mi boppam fii tawaadu'ihi alayhi salaatu mooy lan ci famille bu mu bokk ci ñoom lay njëkke te loolu leeraloon nañ mu ne bi may njëkk a teg mooy riba al abbas ibn abdul muttalib di bàyyi ci xam nekk ci mbooloo mi di sayyidna al abbas ibn abdul muttalib shayba sayyidu quraysh radiyallahu ta'ala anil abbas foofu la féete ci kii bi <coughs> mbokk mi dafa euh, yal na borom bi fay ko ci wàllu riba bi jëm ci wàllu taux de change mooy dafa laajoon ne taux de change yi mooy bu ñuy weccee ko alal xaalis te euh, mooy fi koy defee bu dee monnaie étrangère monnaie zone non zone euro boo xam ne bokkul ci zone euro que ne ñoom dañ ciy teg ay mel na ni duñ la wecci comme lii nga xam ne moo officiel ne un euro égal six cent cinquante cinq ak ay virgule franc fa ñoom duñ la wecci loolu mais am na frais yuñ ciy teg dina am ay frais booy retrait xaalis ci gise yooyu boo demee ñoom am na frais yoo xam ne dañ leen koy fay loolu moo doon laaj bi foofu noonu. Euh, lañu ñu fa traité woon ci côté ndax est-ce que xaalisu léegi loolu dugguñu woon côté boobu ah loolu ci az bi ñuy gis zakat lañ ko gisoon mooy est suñu monnaie yi ñu yor franc CFA dalasi yéen ak euh, euro dollar yooyu est-ce que at xaalis la ñu yor muy. li nga xam ne moom lañ naan argent pur xuma xaalis comme ni ñu ko tudde léegi non xaalis xob bo nga xam ne comme ni jigéen yi takk waaw takkaayu jigéen yi nga xam ne day nekk xaalis pur est-ce que loolu lañ yor wala àttee or or comme or pur tamit yi nga xam ne léngu door yeeg yor est ban àtte lañ yor loolu gisoon nañ ci ba li gën a dëgër mooy ne est-ce mooy ñoom or bi ci lañ koy annexé wala leneen loolu yaataloon nañ ko ak tamit bu boobaa est kon day taxaw li toor doon taxaw ak xaalis jamono yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ñu ne woon waaw te loolu mooy lii nga xam ne euh, li ëpp fuuf l'écrasante majorité boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu lañ saxal ne waaw ndax lam doon lam doon lam doon euh, jariñ jamono jooju moom la xaalis bi ñu am ay yi ñoo tudd léegi ay francs CFA euro rouble livre livre sterling ak yooyu dollar la xaalis parce que jamono yonent bi alayhi salaam xaalis bi dinaar beek dirham bi ay pièces lañu woon dirham mooy pièce la ci fibba ci xaalis boo xam ne pur la mais ñoom seen pièces yi ci xaalis la doon doon noonu xaalis pur ak dinaar dinaar moom pièce la yoo xam ne ci ci or la doon doon or pur loolu moo amoon. loolu nag lañ doon taxaw boo gisee ak tey sariya yépp yonent bi alayhi salaam jamono yooyu loolu lañ doon doxe ci loolu la wàcc léegi nag bi nga xam ne léegi or bi daanaka bareetul ñu koy yor dañ koy rënk dëkk yi di ko def ay ay réserve dëkk bu nekk am loo ci koy denc waaw léegi loolu ak xaalis bi na ko noonu mooy gis ay nit koo xam ne dafa yor ay or yu bari du loolu léegi mbir mi ci mooy ci suñu xaalis yii ku ci ëppale ëppale la ay ay euro yu mu denc ci ay compte wala yooyu wala ay banque wala yooyu moom moo la ëppale waaw léegi kon nag la xaalis pur ak or pur doon taxawaat doon doon doxe moom la lii du doxe comme ni ko imaamu Maalik rahmatullah alayhi laajoon nañ ko laaj bu mel noonu waaw naan ko affaire fulus yeeg yooyu mooy yu mel noonu bu ñëwoon léegi nan lay demee ak or te taayee or xaalis mu ne nit ñi xam wallahi huwa imaamu Maalik imaamu daaril hijrati waaw mu ne ida dhukira al-ilmu fa Malik ne nit ñi buñ ñëwoon jàpp der yi buñ demoon ba jamono ñu jël der der deru xar xar yeeg wala yooyu def ko monnaie d'échange sax bu boobaa mooy li war li li li doon repré la xaalis ak or ñu teg xaalis ak or fële jël ay der léegi loolu la ñuy loolu moo dox loolu moo taxaw taxawaayu xaalis ak or ak yi nekkoon ci xaalis ak or day dal seen kaw Allahu akbar aw kama qaala lu mel noonu la al imaamu Maalik rahmatullah alayhi loolu la tontu woon waaw léegi foofu kon loolu leeraloon nañ ko que ne léegi ñoom mooy dañuy taxawoo mooy dañoo am valeur fiduciaire dañoo nekk loo xam ne samaniya lañ fi newee moom lañ fi taxawal loolu leer na. léegi nag ñun fi ñu juume woon côté bi ñu juume woon mooy ginnaaw bi nga xamante ni nii loolu leer na te yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñu ngi ci fii ci bay'u sarf mooy as-sarf mooy di weccoo loo xamante ne xaalis ak xaalis walla or ak or wala ma jaawale leen mooy di weccoo xaalis ak or vice versa wala or ak xaalis ci loolu lañ newoon ñun ñu ne woon par exemple ki nga xam ne day yónnee euro wala mu jógee Sénégal euh, France walla Canada wala euh, Italie di dem Sénégal yóbbaale ay euro bu dee Europe la jógee wala yóbbaale ay dollar canadien ay canadien wam bu dee Canada la jógee wala mu yóbbaale ay dollar US yu Amérique bu demee foofu nit ñi di ko wecci li ñu def ne ci marché bi parce que loolu cours marché bi moo koy joxe taux d'échange bi que ne euh, valeur un euro égale six cent cinquante cinq francs fa waaw valeur un euro égale nangam ci wàllu livre sterling muy xaalisu anglais par exemple loolu moo nekk cours yu yooyu la ñuy teg ñu ne woon nag que ki nga xam ne dafa jóge fii yóbbu alal jooju dem comme aéroport tayama loolu laa ko xamoon mooy bam ne Léopold léegi mu nga jas boobu ba léegi man wàcc bu ma jas <laughs> voilà moo tax du ma ci aventure la xamoon mooy am ñoo xam ne dañuy yor seeni xaalis yoo xam ne ci wàllu franc bi di dogaale ñi nga xamante ne ñooy wàcc ci avion yi ngir ci leen xaalis te bu ñu leen di wecc bu boobaa ñoom bu leen defal ne un euro égal six cent cinquante cinq loolu lañ ne woon baaxul foofu nag loolu noonu ñu ne woon baaxul foofu la juumte gi nekk lu tax li tax mooy yonent bi alayhi salaatu salaam parce que euh, hadith bi nga xam ne moo ko leeral hadith yi wax ci loolu bari na hadith Seydina Umar ibn al-Khattab nekk ci Sahihayn hadith Seydina Abu Bakra nekk ci Sahihayn na Abu euh, hadith Seydina Anas ibn Malik hadith Seydina Abdullah ibn Umar ak saxaaba yu bari waaye bi nga xam ne moo ci bokk na ci gën a leeral mooy Seydina hadith Seydina Ubaada ibn Saamit ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu mu ne mooy bi mi wax xadiisam bu siiw boobu te asxaabu al imaamu Ahmad ko solo na ko noon waa asxaabu sunan al ko ak imaamu muslim waaw ak imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhim al imaam Seyna am lu taxoon moo ko wax waaye loolu taxu ñoo jóg waaw li taxoon indi contexte bi mooy la waraloon loolu tax ñoo jóg mooy. dane yonent bi alayhi salaatu salaam moom di dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne az-zahabu biz-zahab wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr wash-sha'iiru bish-sha'iir wat-tamru bit-tamr wal-milhu bil-milh mislan bi-mislin sawaa'an bi-sawaa'in yadan bi-yad fa-idhaa ikhtalafat haadhihi al-asnaafu fabii'uu kayfa shi'tum idhaa kaana yadan bi-yad Allah laa yaquluhu illa rasulullah salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah mu ne az-zahabu biz-zahab mooy nit buy def sarf lii la ñuy woowee sarf mooy di weccoo tabaadul entre loo xam ne ay ayn lañu mooy ayn yi moom lañ doon ak li nga xamante ne lii mooy ci côté euh, li jëm ci wàllu monnaie yi or ak xaalis bu ma koy weccoo loolu mu ne az-zahabu biz-zahab bu ma la joxee cent grammes or or bi lu mu man di nekk ooru euh, Sabodala bii nag ooru Afrique bii sud la ñoom ñoo ci yem maadaama ñoom or lañu bii ñaataak bii ooru nangam karaa la bii nangam karaa loolu bu ci changé dara mooy maadaama or la lee la may weccee la nga may weccee di or ñoo war a yeex moo tax mu ne az-zahabu biz mooy boo jëlee az-zahabu biz-zahabi mooy mislan bi misl dañoo war a tolloo sawaan bi sawa mooy égalité parfaite moo ci war a am ak moo ko mën di tuddee dama cee sonnoon dama cee liggéey dama koo tëggaat moo tax bijoutier bi manu la jaar ci loolu ne moom da cee liggéey moo tax kon sa or bi yow ajaa ajaaramata waxoon nañ loolu côté boobu li ñu waxoon côté boobu yëpp foofu du njuumte gi newuloon foofu njuumte gi mu newoon mu ngi newoon ci transaction entre ki nga xam ne suñu xaalis yii jël euro bi di ko échanger fële waaye dañuy ñëw ci xadis bi pare ngir mu gën a leer kon mu ne or ak or kon dañoo war a tolloo wal fiddatu bil fidda bu ma jëlee xaalis pur moo xam ay takk ay takkaay la dem ci bijoutier bi bëgg bëgg ndax parce que am na xaalis takkaayu xaalis yu bees yu génn bu boobaa manumaa teg ne ah léegi yow takkaam euh, euh, wala yow aaj euh, le le bijoutier li ma bëggoon mooy wala yow aan jox ma ci bu bees bii man ma jox la sama sama bu yàgg bii ñu tolloo waaye dama la ciy tegal dix mille français fa loolu moo xaram ndax ma bi alayhi salaam dane bu dee fidda fidda tamit xaalis ak xaalis dañoo war a tolloo mislan bi mislin sawaan bi sawa dañoo war a yemoo yem amul ëppalante manu ci am waaw la tafaadula baynahuma ci yeneen riwaayaat ah amul amul gënalante mooy ribal fadli lii mooy côté ribal fadli mooy yii ëppalante c'est impossible mu am ci mu ne wal burru bil burr li nga xam ne mooy blé ak blé amul sama blé bii ma yor ci saak yi daaw lañ ko lañ ko lañ ko bayoon léegi nag comme que am na blé bu bees ci nawet bu bees bii damaa bëggoon yow nga ñu weccoo damaa bëggoon ci sa blé bu bees bi léegi di may dem dama lay jox saaku cinquante kilo ci sama blé bu yàgg bi yow nga jox ma ci bu vingt kilos ci blé bu bees bi loolu yonent bi alayhi salaam nee na loolu man da nekk mooy ne loolu daa war a tolloo amul yàggaay bi du ci dara te loolu la waxoon Seydina Bilal radiyallahu anhu ak tamit ka ko toogaloon Xaybar ba ma tàndarma yoo yële ma yu rafet mu ne ko ah tàndarma yi Xaybar yëpp nii la mel mu ne ko déedéet ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñun dañuy jël tàndarma yu nga xam ne mooy bu moins valeur mooy nga xam ne euh, bon valeur am taxa taxu koo demee noonu ñaari saa ngir am benn saa boo xam ne ci tàndarma ju bees bi mu ne leen awwe awwe waaw ñoo sëy naa bi daal lool bàyyi lool bàyyi lool déedéet loolu aynul riba mooy dëgg dëgg riba bi nga xam ne moom la sa borom di tere kon al burru bil burri wa sha'iru bil sha'ir orge ak orge waaw ñoom ñoo yem mooy mënuñu ëppalante wa tamru bi tamr tàndarma ak tàndarma ñoo war a tolloo wal milhu bil milhi li nga xam ne mooy xorom ak xorom amul ëppalante mislan bi misli yii mu fi dund yii yépp waaw mooy az-zahabu un fidda deux burru trois sha'ir quatre tamru cinq milh six mooy al al asma ar-ribawiyya mooy yi nga xam ne riba ci yi la man a dox mu ne yooyu ñooy tolloo sawa an bi yadan bi yat loxook loxo mooy bu ñu tolloolee bu ma mooy léegi échange bu mënu la doon daan la jox après nga jox ma déedéet loolu man da nekk mooy léegi la li ñu naan loxoy kajoor dañuy weesaloo ci saase mooy dama lay jox nga jox ma sinon bu dul lool day nekk riban nasi'a dootul fadl bi génn nañ ci mooy waa yow réussir nga fi ñu war a tolloo mooy tolloo nañu waaye nag nga ne ko mais nag sauf que bon laa lay jox jox ma déedéet loolu man da nekk loolu day nekk beneen riba bi nga xam ne sharia ay da koo tere muy riban nasi'a te waa jaahiliya xamoon ko. yeneen ci lay sax xam nag ne fa iza ikhtalafat hadhihi al asnaf yaa ah, moom moo tax ñu tuddee la asnaafu ya genre yii yii nii bu dee dañoo wute comme ngeen war a weccoo or ak xaalis wala ngeen war a wo weccoo li nga xam ne mooy fidda muy muy muy bokk orge ak sha'ir wala tàndarma ak li nga xamante ni mooy xorom bu dee yooyu yooyu moom mooy bii mën naa ëpp bi ci des maadaama fekk lan mu ngi nekk lan mis yadan bi mooy dangay ngay joxe léegi ñu jox la léegi léegi nag bu luy leeree lii gisoon nañu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wute ñenn ñi ne bon lii nii lenn la mooy ne euh, yu bees yi ñu am lépp loo xam ne gisoon nañ ku nekk ni ko gise woon yooyu traité woon nañ ko ginoon nañ cee yaatu mais dañuy gàttal fii mooy li nga xamante nii ñoo bokk dañuy def qiyaas bi bi nga xam ne mooy al qiyaasu ilxaaqu far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma fi al hukm mooy dañuy jël far loo xam ne cosa mooy euh, branche la ah daal di koy xool loo xam ne loo xam ne mooy lu bees xew-xew bu bees wala mbir mu bees moo xam ne dafa xew amuñu àtteem réellement ci sharia boo xam ne ñun feeñ na ci ñun sinon sharia ba faratna fil kitaabi min shay suñu borom bàyyiwul dara ci téere xamuñu exactement lii mooy àtteem mais nag am na ñu gis ne ci sharia am na àtte loo xam ne amoon na àtte boo xam ne bu ñu xam la te boo pli ñoom ñoo niroo ñoo niroo ay caractéristiques léegi dañuy def bu booba est ce que toog ne a ah, non non lu bees lii ñun xamuñ ci dara nañ ko teg fee daal sa waay jànguñu ko woon ci laxdar yi jànguñu ko woon ci asma yi jànguñu ko woon ci xalil ah wala xanbal yi ne bon man daal sa waay yi man duma ci duggu waay yi daal gis naa ne borom al-Mughni wax ko woon yi wi ne borom imam ar ya rahmatullah ala al jami' déggumoon mu wax gisuma mu bind ci imam an-Nawawi rahimahullah imam ñoom Hanafiya yi wa Zaynul Abidin Abidin gisuñu wax ci wala Ibnul Hammam ñun gisuñu wax ci kon nag sa ñun nañ ba est ce que noonu boroom xam-xam bi nga xam ne moo habilité day xool li nga xam ne ñooy yi lu bees loolu la mu niroo ci sariya bokk ay caractéristiques ay melo yëpp ñu xam ne sharia moom du tàqali ñaar yu niroo te tamit du boole ñaar yu wuute kon ñu jël loolu jox ko attey la ñu xam ci sharia lii illatin jaami'atin baynahuma ndax lan lu tax ñu ñu koy jox loolu ndax daa am tax tax am loo xam ne moo leen di boole relier leen ñu xam ni kon ñaar yi niroo ñoom ñoo bokk ñoo war a bokk àtte ñu jox leen àtte te lool ponk la ci li nga xamante ne mooy al ahkaamu shar'iyya waaw li ëpp selon li ëpp ci boroom xam-xam yi di jamaahirul ulama rahmatullah alayhim waaw waaw zahiri yi ñoo ci xaw a génn waaye euh, loolu kii bu ndaw la voilà sinon boroom xam-xamu usuul yu mag yépp ñépp ci ànd léegi nag loolu noonu ci lañ ñëwoon Maliki yi rahmatullah alayhim dañoo gis côté xaalis wax nañ la sànq mooy les deux kii or xaalis am na ñoo xam ne dañu ne dañoo bariwul am na tamit ñu bees ñoo xam ne euh, dañ leen di jàppale ci wax jooju que ne euh, bon affaire bi daal euh, xaalis ak or pur la ñu waxoon lu dul lool c'est fini waaw yu bees yi demewuñ noonu ñoom seen affaire bopp la loolu gis nañ ne loolu gënu la loolu moom du wax du dëgër du tout waaw lañ waxoon ba ñuy gis ahkaamu zakat rek ak tey zakat kon dina gis yow léegi loo xam ne ku la ci ëppale kooku lañuy wooy borom alal ku la dina amaase ci euro yii ak dollar yii ëppale la ci moo la loo kooku nan nga mën na wax ne kooku moom loolu mu yor kenn du ko ci tax zakat amul dara non lool lool lool lool bu xikmaay sharia ci moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout cas euh, li nga xam ne insha allah loolu lañ gisoon ne mooy li gën a dëgër mooy ne mbir mi li leen boole ak suñu xaalis yu bees yi mooy samaniya mooy valeur fiduciaire am nañu ne parce que dañ koy kay la ko was nag yooyu loolu am na waaye lii mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër te li nga xam ne moo waleen waral moo moo moo mooy illa bi cause bi nga xam ne tax tax bi dox seen diggante te nga xam ne ñoom ñoo ko bokk diggante or ak xaalis ak suñu xaalis yu bees yi monnaie locale yi ñu am mooy ne ñoom dañoo fee taxawee na dañoo am valeur fiduciaire mooy loo xam ne moom la ñuy jënd ko jaayee di def euh, ay tabaadul ay échange te loolu ku la ko ci ëppal ku la ko ci ëppale moo ëpp alal waaw mooy alxani <laughs> mu ngo waaw ak li muy dox ñu ci ñu ciy def ay jënd jaay di kii nga xam ne loolu loolu côté boobu la côté lekk yi boroom xam-xam yi dañ ci wute woon rahmatullah alayhim ci sóobu waay yi est mbir mi daa fekk dafa nekk loo xam ne ñun li ñu dëgëroon mooy li Maliki yi rahmatullah alayhi wax que mooy li tax mooy ban tax tax moo nekk ci lekk yi bu ko defee ñu man cee xiyaat yeneen yi nga xam ne yu dees la parce que jamono jooju foofu doonu ñoon xamuñ woon li ñu naan ceeb par exemple xamuñ woon li nga xam ne ñun moom lañuy ñuy woowee li nga xamante ne mooy dugub dugub ji nii kii bo euh, yooyu mooy est-ce que dégg nga fenn ñu ne wala euh, yonent na rek sa sànni al urzu bil urzi non léegi ak li nga xam ne mooy fëstox mooy gerte amul woon léegi mooy foofu noonu léegi nan est-ce que dañu naan bon baykatu gerte bi garaawul ah moom du génne dara léegi baykatu kii bi ñebbe bi moom it garaawul du génne dara baykatu ceeb bi du génne dara non dañuy Maliki rahmatullah alamin ne li leen boole mooy yuqtaatu wayud daxar mooy bépp. ñam boo xamante ne nii nit ki da koy bay ñu gis ni moom day mën a conserver boppam ci lu yàgg tey loolu mooy te ñu koy dundee ñu koy dundee yub daxar pas yow yaa koy conserver mais moom ñu xam ne loolu da koo am man ay toog lu yàgg te du yàqu loolu noonu dañ koy booleeg al liñ naan ak tamru bi tamri al sha'iru bi sha'ir al burru bil burri léegi nag mu des loolu côté boobu al milhu milxu mooy yi nga xam ne moom la mooy xorom ñu ne lépp loo xam ne xorom lan lay lan lañ koy jariñ lan lay jariñ mooy safale lu ñuy safale ñu ne lépp lu ñuy safale comme tawaabil yi tawaabil yi mooy épices yi ak tamit suukar nga xam ne loolu tamit dañ koy sàppale yooyu noonu dañuy jël li nga xam ne mooy ak tey kële li nga xam ne mooy xorom loolu moo tax bu ma ñëwoon man suukar manoo ma ne man sama suukar bi benn saay la yow suukaru Richard Toll nga kon léegi li ñuy yow da nga may jox da may jox benn kilo man ma jox la deux parce que sa bos moo gën a moo gën a euh, valeur déedéet boobu dañ naan la mislam bi misl ndax li milxu doon dox loolu lay dox bu lii def leere léegi nag mu des suñu côté bi nga xam ne moom lañ waroon a ñëw mu jëm ci euh, li mbokk mi laajoon rahmatullah alayhi di ci rahmatullah alayhi yal na ko borom bi kii te euh, jàppale ko wa xafida waaw bari na nag wolof yoo xam ne jàpp nañ ne boo nee rahmatullah alayhi nit mooy day daa fekk ne naw fi déedéet waaw <laughs> ah. keroog rek gisoon nañ eh, yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg na di ñaanal saxaaba bi ah, waaw rahimallahu fulaanan ah, gisoon nañ ci xadiis bu da'if boobu doon wax eh, eh, bi Seydina Abu Dar bi ñëw ah Abu Dar mu ngi ne di ñëw moom kese te moom kese mooy faatu te moom kese mooy dégg ak yeneen yoo xam ne <laughs> xadiis yu wér <laughs> waaw yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da day wax loolu mooy rek ñaan yërmande la waaw <laughs> ñaanal yërmande nit ki waaw léegi euh, mooy laajam bi moo doon lan léegi nag bu dee suñu mën a yi la nag may dem ci noo too foo xam ne zone moo uru la comme ma dem Sénégal war faa retiré jël fo xaalis gars yi ne ma ah non ñun duñ la ko defal li nga xam ne mooy li ñuy wax noonu mais dañ la koy defal lu moyen lu gën a suufe wala lu ëpp wala lu gën a suufe ngir mu am ci dara est-ce que loolu baax c'est c'est ça la question ci kaw parce que ci kaw ñoom dañ naan biir yi daa ay frais dañ ko doon tuddee wala yu mel noonu loolu mooy est que loolu c'est bon oui wala non loolu dañ naan la contrairement ak li ñu waxoon contrairement ak li ñu waxoon mooy ne euh, euro li ñu li li li jar njëkk li jënti d'abord ndax fii ci xiyaas lañ ne mooy li jara li dara njëkk li jënti mooy est yonent bi alayhi salaam dana az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil-fidda ñaar yooyu lañ soxla moo ni soxla mislan bi mislin sawa'an bi sawa' wa idha ikhtalafat ak yi mu wax yëpp hadhihi asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kanat yadan bi yad waaw xaalis ak o az-zahabu bi or ak or buñ ko échanger day tolloo sawa'an bi sawa' loxo loxo or ak or xaalis ak xaalis buñ koy pur bi la ñuy wax pas xaalis pur loolu léegi nag ñun d'accord nañ ne léegi kon suñu euro yeeg dalasi yeeg franc CFA yeeg rouble yeeg livre sterling yi ñoom ak yee ñoo bokk mais ci lan lañ bokk mooy le fait ñoo am même valeur fiduciaire voilà ci kaw loolu mooy kon est léegi bu doon leeree est dollar. égal euro est-ce dollar ak euro bi benn la est-ce euro bi ak livre sterling benn la est euro bi ak franc CFA bi benn la hein loolu loolu mooy laaj bi ci tegu bu boobaa dañ naan bien sûr lu benn mooy lan est-ce un euro égal un dollar moo xam bu canadien wala euro bu bu États-Unis dañ naan non non ñu ne la est un euro égal un franc CFA ñu ne am non non non non nga ne ma un est-ce que un euro égal euh, euh, euh, un livre sterling nga ne ah non est-ce que un euro égal un rial saoudien wala jamia ak yooyu ñu ne ah non non est-ce que comme le dirham un euro égal un dirham marocain ñu ne non comme ñu xam ne comme ñaar yooyu fii lañ defoon erreur mooy ne kon euro ak dollar ñaari jëm si lu wute mooy ñaari sinf yu wuute lañ mooy mënuñ leen lenn lañ bokk le fait que ñu nekk ñu am valeur fiduciaire mais ce ni xaalis ak or mooy or pur xaalis pur pur hein xam nga bu ma jëlee or pur muy or bu ñu xam muy or boo xam ne dama ko am lingot d'or ma am lingot d'or kee am beneen lingot d'or ak nu oram or rek li mu yor or la man li ma yor oor la ñaar yooyu manuñu cee lan manuñoo cee gënalante bu dee dañ koy weccoo lu tax parce que sinfun waaxid la benn la ñoo yem ñoo bokk lépp gënalante manu cee am comme li yonent bi alayhi salaam wax ci tàndar ma gi sawa'an bi sawa amul bii moo gën a moins bii moo gën a valeur parce que tàndarma la lii di tàndarma alors que bu ñëwee ci suñu monnaie yi un dollar dollar du euro euro yi moom du du franc CFA que gis nga li ma lay wax bu boobaa nag kon ñoom ñaar mënuñoo yem àtte ba loolu sax c'est une évidence loolu moo tax que ne un euro ñëw ñu naan la un euro égal un dollar wala un euro égal un franc CFA loolu duñ ko wax lu tax parce que dañoo nekkul benn foofu nag la ñuy xamee ne kon mbir yi nekkuñu benn comme que nekkuñ benn mooy kon tafaadul gi ñuy wax moom manu la dox foofu mooy. mooy mën naa dox foofu mooy gën a leen te mën naa dox parce la fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kanat yadan bi yad mooy li nga dem ci balay saab saab wax ne yii nii bu ñu wutee comme que dollar bi dafa wuteeg euro bi euro bi dafa wuteeg franc bi franc CFA bi dafa li nga xamante ne mooy le dinar tunisien kon nag comme que dañoo wute bu boobaa. xadiis bi lu ciy def mooy benn partie bi concerné wu pour kon loolu mooy az-zahabu biz-zahabi al-fiddatu bil-fidda loolu concerné wu lële waaw lu tax parce que du même chose comme que du même chose yeneen saa lay saabsaab nee na nag bu ñu wutee na ngeen jaayee nu mu leen neex weccantu leen ci lu mu leen neex mooy jaay leen bii yow jaay leen jëndante lu mu leen neex waaye à condition beneen condition bi moo dul léegi mooy il faut mu nekk loxoog loxo. bu boobaa loolu lu muy tekki mooy ne man man naa am dix euros wala un euro ne la man un euro bon waa ji yor ay dollars US yu États-Unis ma ne ko man dama soxla woon ci dollar américain bi parce que fan yi dama war a dem euh, <laughs> New York <laughs> léegi ñu ne la waaw waa ji ne la ah waaw kon de man nag yor naa fi ay dollars pour simplifier la mais nag sauf man xam naa ne ci toowu marché bi marché bi lii la wax que ne un un dollar léegi nañ jël bu Sénégal bi comme ça mooy gën a simple ñuy bañ aventure ci dollar bi nga ne man de damay dem senegal temps yi waaye ne man fa laa jógee man daal kii laa yor li ma yor ci ci ci xaalisu Sénégal presque yor naa ci un million. nga ko ah waay sa waay mais saa yi da ngay defar sama affaire nga ne waaw wallaahi mu ngi nii maa ngi moom kër ga. way dama ko ëndaalee léegi waa ji ne man damay dem yow de waxatu bés dafa gestu la mais man dama soxla woon loolu comme que damay dem di war a wecceeku di dugg fu nekk léegi man dama bëggoon nag nga wecc ma ko loolu sarfu la tudd mooy wecc xaalis ak xaalis léegi laaj bi mooy est-ce que bi ak xaalis ak ak euh, franc CFA bi ñoo yem tontu nañ ko yemuñu comme que nag yemuñu yeneen ci ma lay saabsaab nee na bu ngeen di jaayante ci loolu. fa bi'u kayfa shi'tum nu mu leen neexee kon kii jaay moom mooy wax ne man lii daa koy jaay waaye ji booba naan kon nag sama un million yi man li may def xam naa ne ci marché bi dañ naan un euro égal six cent cinquante cinq francs CFA loolu xam naa ko mais loolu affaire marché bi la. mooy marché bi ñoom ñoo ko définir mais tekkiwul ne comme que marché bi définir que dañ koy imposer ñëpp déedéet mu ngi mel ne rek baril de pétrole bi wala ñu ne produits agricoles kii bi baril de pétrole fii ci New York le le Nasdaq léegi kii lay jar wala ci bar 440 euh, bi fii Paris wala fee ci ci Rome ci ci Milan euh, affaire bi day jar euh, un baril égal par exemple 32 dollars loolu tekkiwul ne man nii bu fekkoon ma am ab baril ab baril de de pétrole mooy bërigo yooyu ñuy jaay. yu pétrole yi man je suis obligé jaay ko li nga xam ne moom la marché bi wax ne 32 dollars non bu ma neexee ma jaay ko 32 bu ma neexee ma jaay ko 30 bu ma neexee ma jaayee ko 100 loolu dama cee am droit loolu nag moo am fii foofu lañ ju foofu lañ juume woon voilà mooy ne affaire bi lenn la waa ji mooy xool lu ko jaay ci kaw loolu mooy xool lu ko neex bu ko neexee mu ne ko ah kon nag lenn li may def pas ay 1 euro 655 non. comme que yow dama lay dimbali maa ngi nii ah au lieu ngay nekk di paas wala boo demee foofu di di dem ay commerçant di leen seet yooyu man dama la koy defal léegi mais nag un euro pas six cent cinquante cinq mais six cent cinquante bu ko neexee mu def ko neexee mu ne ko un euro man sept cent francs CFA laa koy am na ci droit bu ko neexee mu ne un euro man cinq cent laa koy am na ci droit mooy fa biiru kay fa ci tub léegi lan mooy def pour riba beneen façon riba bi ñëw bañ ñëw mooy day nekk léegi amul mu ne ko kon léegi yow jox ma équivalent un million ci euro euh, bu franc CFA waa jox ko mu ne ko léegi ngoon comme que da dem nii man damay génn nii maa ngi nii dajee gaw ci mbedd mi bu ngoonee ñëwal jël loolu man da nekk ndax bu loolu mooy bu ko defee mooy riba nasi'a mooy riba bi nga xam ne dañ koo teg ci waaye mooy da nangu léegi jël sa kanam loolu loolu sariya mooy beneen façon riba bi loolu la moo tax mu ne fa bi'u idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fa bi'u jaleen kayfa shi'tum ni mu leen neexe idha kanat ndeen nekk bu dee nekk na yadan bi yad moo tax mu mu mu ëtti lool ngir riba na si abañ a dugg mooy il faut loxoy kajoor dañuy weesaloo danga may jox ma jox la ci noonu lay baaxe waaw ci kaw lii nag mooy kon lañ doon wax keneen ñi nga xam ne temps Léopold Sédar Senghor man loolu laa xamoon wax naa leen ko sànq dañuy yor seen seen euro yu bari waaw seen bon franc yu bari ñëw ngir di di daf ñi jóge Europe ak yooyu ngir di leen wecci bu leen neexee ñu def ko six cent cinquante yow bu dee arrangé wu la am nga droit ah ku ne am na choix bu la neexee nga bañ koo jël seet keneen koo xam ne yow jàpp nga ne moo gën a euh, euh, euh, avantage ci yow. mooy kon ñooñu li ñuy de du loo xam ne lu xaram la déedéet lu dagan la maadaama te ñoom yaram bi yëpp lay doon de toute façon da di dem ci ko bi ne ngeen wax mu ne la moom lii la koy defee nga d'accord mu jox la nga jox ko mu jeex loolu dagan la mooy métier moomu nit mën na cee amee alal contrairement ak li ñu doon wax mooy métier yi nga xam ne manu la manoo ci amee alal mooy lu xa lu l'islam xaraama voilà mais sauf bii nii ñu waxoon ne baaxul non non bii bu baax gaa yooyu mën nañoo continuer di def loolu contrairement ak li nga xam ne moom lañ waxoon voilà parce que qiyaas bi lañ àggul woon bi ci biir a biir waaw seetlu ñoom exactement que ne dañuy wax xaalis xaalis ñu ngi ko jëlee woon rek comme fidda fidda zahab ak zahab sans pour autant ñu xool que ne yi bokku mooy euh, euh, franc fa ak euro bokkuñu franc CFA ak dollar bokkuñu léegi nag am na benn lënt lënt boo xam ne nit mën na koo am mu ne la. man nag euh, pare nga ma ne waa baax na yow laajal laajal garaawul nga ne man dama amoon benn laaj mooy léegi parce que xam nga sànq yaay cent dollars américain ak dollar canadien ma ne waaw nga ne maa léegi man bu ma nee fii bu ma Vancouver wala Toronto war a dem Chicago hein wala ma war a dem Miami wala Florida. léegi man est comme que ñaar yëpp dollar bu tudd est-ce bu boobaa mën naa ñëw di wecceeku dollar américain bi parce que dollar canadien laa yor gars yi ko nangu fii foog ma yor dollar américain bi est-ce bu boobaa je suis bu ma joxee un dollar buñ may wecc un dollar égal un dollar américain égal un dollar canadien est-ce la ma ne la non non non parce que bokkuñu bu la ñaari tur yi bokku tur tekkiwul ne ñoom ñoo bokk ay mbir un dollar américain bokku la un dollar li nga xam ne mooy dollar beneen bi dollaru canadien bi bokkuñ baax na ba bokkuñu sax valeur demal ci marché bi un dollar américain dañ naan la égal no égal tant ci dollar canadien bu boobaa nag mooy liñ la wax fii ci français fa bi euro bi fi ne bu boobaa waa ji bu ko neexee mu fixer prix bu ko neex yow nag am nga libre choix bu la neexee nga d'accord ci lim la ne lii laa koy weccoo bu la nee un dollar man un dollar canadien dama lay jox un dollar américain nga jox ma deux dollars canadien am na ci droit bu ko neexee mu ne man un dollar canadien zéro virgule quatre vingt mooy moom mooy xool lu ko neex lu tax fa iza ikhtalafat hadhihi al-asnaf te dañoo ndax dañoo wute fa bi'u jaay leen kayfa shi'tum ni mu leen neexee ida kanat maa daama mu ngi nekk lan yadan bi yad loxoog loxo waaw ah, lii dañ bëggoon indiwaat ngir rectifier loolu léegi li ñuy def mooy nekk kii bi fi mu nekkoon ci archive yi ci eh, ndax taggoon nañ ko tamit def ko ci fi ñu def ahkam fi ñu def ahkam tuddawoon ko bu ma juumul le riba dans les taux d'échange bu boobaa dañuy defaale bii ci suufam dañ ko ci yokk dañ ko ci yokk def rectificatif bu ko defee ku déglu bii dina xam ne bële njuumte loolu mooy côté bi doon wax loolu pas côté bi doon wax ne comme Thiam le bijoutier boobu loolu lépp noonu la fi ñu juume woon mooy ki nga xam ne mooy de change kiy def dem Sénégal di wecceeku wala yu mel noonu moo xam ci banque bi wala waa ji jóob mi ne fee ci ci marché bi kooku am na droit fixer prix ne man lii la même bu dee marché bi lii la ñu wax. un heure égale six cent cinquante cinq man damaa deful loolu lu tax parce que am na ci lay yonent bi alayhi salaam moo ne fa iza ikhtalafat hadhihi bu dee yii dañoo wute te xam nañ ne euro bi dafa wuteeg dollar ak ak franc CFA ndax bu doon ni benn lañ kon euro day nekk lan un dollar comme li nga xam ne bu ma a joxee cinquante grammes or pur amoo droit lu dul jox ma cinquante grammes or pur tamit voilà kon bu ndax bu doon benn la kon da ngay def un dollar un dollar un un un un euro un franc CFA te loolu ñëpp xam nañ ne demeewul noonu kon nag dañuy foo dañuy xam ne bokkuñu parce que suñu fii ñoo bokkul ñoom ñaar ay yoo xam ne bokkuñu genre yi bokkuñu même bu dee ne xaalis lañ tudd monnaie lañ tudd bokkuñu te waxoon nañ la ne xaalis léegi de toute façon sax kenn da ko attelewul ci or xaalis ak yooyu même bu la xam nañ ne bokkuñu. ci kaw loolu nag nit ki day mën a fixer prix bu ko neex malgré que ni prix bii la taux de change yi loolu lañ wax loolu nag léegi lay jariñ ñi taux de change yi wax mooy par exemple ñuy yónni xaalis dem ci Western Union wala ñu dem ci Tap Tap Send wala ñu dem ci gaayoo yu nekk fële euh, MoneyGram ñooñu mooy dañ lay taux de change bi bi bi nga xam ne moom lañ fixé ci marché mondial bi ñoom boobu lañ lay. moom lañ lay defal que ne boo yónnee par exemple un euro ka koy jot fële moom lii lay jot voilà loolu it leeroon nañ côté boobu que ne loolu moom riba benn riba amu ci ndax waa ji day liggéey da da da lay da da lay day liggéey def lay jëlal xaalis la ko yóbbul feneen kooku bu ko neexee mu ne la samay frais lii la koo xam na ci droit comme tamit kii nit ñi contrairement li waxoon am na droit fixe prix bu ko neex man sha ku mu neex nga d'accord ànd ak moom.